di suuratul faadiha ak ñu waxoon a walillahi alhamdu wal kon nag commencé waroon nañu gis gisoon nañ ci jataay bii ñu génn moom lañ jeexe woon sababu nuzul li tax laaya yi ñu war a gis daal di wàcc suñu boroom nag ne maakaana li ci laaya li nga xam ne mooy fukk bi ak juróom-ñaar mu ne maakaana nekkul de lil mushrikiina ñeel ñi nga xamante ne ñooy bokkaalekat yi ay yamuru ñu ne ñoom de dañuy dundal di daal di toppatoo masaajidallahi li nga xamante ne nii mooy jàkkaay yàlla yi muy kaaba goo gële nga xam ne moom lañ doon puukarewoo kii naan man maa koy toppatoo tamaa yor ja naa yor caabi ji maa koy bale maa koy cuuraay maa koy parfum léegi nag mu ne nag loolu te ñoom bi ñuy wax lool ñoom ay yéeféer lañu <laughs> mooy boobu gëmuñu ñoom mooy li doon wax ak al abbas moom ne mooy jox nit ñi di naan daal léegi nag suñu borom ne nag daa warul sax te ñoom loolu du leen jariñ dara te loolu warul la nekk ci ñoom mooy ñoo xamante ni gëmuñ yàlla di toppatoo néegu yàlla yi loolu jaaduwul déedéet déedéet déedéet parce que loolu da leen di may am na benn affaire boo xam ne day tax ñoom ñuy am mel daa am ab puukare gu ñu mën a taxaw loo xam ne dañ naan ñun ñoo ko defal l'islam te l'islam nag loolu bëgg ko voilà parce que dara yi ab yéeféer du ci dugg loolu moo tax yonent ma lay saa saam des fois keroog ba mu demee xare ba am benn koo xamante ni dafa ñëw ne day bokk ci xare bi te boobu ñu tuuti lañ woon léegi ko ndax gëm nga mu ne déedéet mu ne ko ñun dellu ñun lan ñun ñu dimbali koo ab mushrik déedéet ñun ñu ñëw di xare ngir li takku na kalimatullahi hiya al-ulya ngir kaddu borom di tabaaraka wa taala nekk li féete kaw am ab yéeféer bu ñu ciy jàppale mu ko dellu nanguwul yonent ma lay sa sam bañ kon nag affaire baa ngi noonu le ndax loolu moom lu ama am solo la loolu mooy jàkkaay yàlla yi kenn waru koo bàyyi ay yéeféer bu ko defee ñu naan ñun ñoo ko defoon bu ëllëgee ñu am ay poñ yuñ ciy wax di la ci coincer ay naan ñun la woon di la xoñoñal ak tamit di la tegi pression ak di la wax ne kon ñu liñ suñu discours nga fi war a def parce que ñun ñoo ko fi defoon wala di leen di am daal benn man ak di ña di leen ñaax daal que ñun daal ñoo leen defaloon lii loolu nag la suñu borom bokk na ci li muy bañ mu ne waru la nekk lil mushrikiina ñi nga xam ne ay weddikatu yàlla lay bokkaalekat lañ an yaamuru ñu ne ñoom ñoo dundal di daal di toppatoo waka rafetal ak taaral ak toppatoo masaajidallahi li nga xam ne jàkka yi nga xam ne jàkkaay borom bi tabaaraka wa taala yi ñuy sujoote shaahidiina ba pare ca kaw ñoom ba ñuy def lool shaahidiina ala anfusihim bil kufri ñu ngi seede ci seen bopp di revendiquer ne ñoom ay yéeféer lañu même bu dee waxuñ ne léegi nga ne ñoom dinañ ne al kufru ñoom ñoom dañ naan leen waaw mooy liñ naan ana man mii ab chrétien la wala athée la gëw ma dara mais c'est moi qui vous finance loolu ci boppam mooy loolu la voilà mooy mu ngi seede seen bopp ak kéefër suñu boroom ne ulaayika gaa yoo yële joxoñ leen joxoñ bu sori ndax sori guñ sori yiiw habitat ñoom de màbb na amaaluhum seeni jëf wa fi naari te ci safara buñ deewee noonu hum ñoom xaaliduuna fa la ñuy sax kenn manu leen faa génne du yonent du waliyu du kenn du malaaka kenn manula fexe ba yooyu du ñu dee ci li nga xamante ne suñu borom du leen bàyyi ci li nga xam ne mooy mbugal mi de mu ne innama dëgg-dëgg li am ba des ñii nag ñoo war a dundal yaamuru kii dundal tey toppatoo tey màggal masajidallahi laay li nga xam ne mooy jàkkaay yàlla yi mooy kan mu ne man ka nga xam ne amana dafa gëm billaahi borom bi tabaraka wa taala wal yawmil aaxir ak bés bu mujj ba wa aqaama salaa mu taxawal julli wa aata zakaa te mu nangoo joxe zakat bu ci ci bu ko manee ak di génn ci alalam ya nga xam ne farata la gu borom bi teg walam yaxsha ta amul illa allah ku dul borom bi tabaraka wa taala fa asa mu ne kooku nag mooy asa nekkul amaana mu ko yu yalla du amaana fa asa ulaayika ñooñu nag mooy gaayoo yële joxoñ leen joxoñ bu sori ndax ni ñu soree nekk ñoo xam ne ñoo yor yiw ya an yakunu ñoom de dinañ bokk minal muhtadina ci ñi nga xam ne ñoom la borom bi di gindi te ñii mooy sayyidina ali ibn abi taalib wala mooy ñi mel ni ñoom ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoom lay wax nii kon nag ñu xam man maay bernde man maay def loolu te yow nangu def julli nangu koo def nangu woor nangu woo joxe zakat nangu woo doxe li borom bi wax ba pare ne man daal bàyyil bu koor jotee may joxe bernde bu julli jotee bàyyi leen ma toog di daal di jàppale nit ñi ci li nga xamante ne di leen rafetalal jàkka ji di leen ko nettoyer ki ko dul def te du deful dara tey julli si te du nettoyer benn yoon kookoo la gën fuuf fa yàlla waaw même bu dee ne nit ñi moom kay joxe xaalis di financer yi kooku lañ gën teg ci kaw waaye yàlla moom gisul kooku bu dee moom du ñëw du julli si te amul benn ngant kooku kii ñëw di julli si te moom masu fee def dërëmam masu la bale benn poussière masu la fomp fenn poussière kooku ko gën fa yàlla fuuf bokkuñu sax ay poussière bokk bokkuñu dara sax wallahu taala alam loolu dafa am solo moo tax waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne moom la boroom bi wax muy xadiisul qudsi bu mawlaana abu hurayra radiyallahu taala anhu wa arda te nekk ci saxiixayni suñu boroom ne sama jaam bi de daal bi mu way sàkku jegeñoo ma jegeña ma jegeñe ci man ñëw jegeñ ma lu gënan li nga xamante ne nii moom laa ko farataal loolu nag mooy lan loolu mooy képp koo xam ne dafay bàyyi farata yi ne man duma ko def yow de toute façon yi ci des jarul ciy sonn quoi mooy loolu nag mooy bu dee ki nga xamante ne nii moom dafa jàpp ne bon farata yi moom dëgg la farata ci moom kooku moom alhamdulilah même bu dee du ko defee ni mu ware waaye di sonn ci li nga xamante ne nii mooy naafile yooyu di ci sonn di ko rafetal ak yooyu borom bi nee na koo xanaa xamul ne li gin li nga xamante ne nii moom la may jegeñee sama jaam bi fexe jegeñe ma mooy yi ma ko farataal ay julli juróom ay wor woor woor wooru koor waaye joxe zakat boo loolu boo ko mënee jox ak yooyu moom la borom bi gën sopp ci jaam bi léegi nag loolu ki nga xam ne dafa jàpp ne voilà léegi moom nay moom naa fi naafilaay guddee bi moom lay gën a toppatoo ki nga xam ne mooy farataam yi kooku mooy dese xam kantaan ak ki nga xam ne moom dafa jàpp ne ñëw ne moom de toute façon yooyu moom de façon man moom nekkuma ci quoi waaye mooy yeneen laay def na nga xam ne képp koo xam ne xadis boobu dañuy jàngal ne képp koo xamante ne nii borom bi daf na la jullil nga ne julliwuma de toute façon jarul ngay def leneen yow moom ci diine ci l'islam amul ngay def leneen loo xamante ne nii borom bi dina ko nangu waaye mu ne la wooral nga ne wooruma yow moom de toute façon bul yaakaar ne sa yeneen jëf yi daa kontul borom bi da koo xoolul sax te loolu lay leeral fii ci saar bii nii ne gaa yi nga xamante ni ñoom shahidina ala anfusihim bil kufri mooy ne ñoom comme gaa yi nga xam ne nekk ba pare jàpp ne suñu borom ne loolu ndax li nga xamante ne nii loolu lañ nekke mu ne ko najaaltum ndax waaye da ngeen di def siqaayatal xaaj ji li nga xamante ne mooy di nàndal ujaaj yi ki nga xam ne day ñëw di aj ci makka zaadaha allahu sharafa ndax di ko jox di nàndal koo kële wa imaaratal masjidil haram ak li nga xamante ne nii di dundal li nga xam ne jàkkaay kaaba gi dox gi yàlla ormal googu nga xam ne moom la borom bi mooy jàkka ji ëpp doole ci lislaam bi jàkka jooju lañuy topp toppatoo suñu borom ne da ngay na foog ne waa jii nga xam ne ñii ñëw di ma agsi di ajal sama jàkk ji sama joom di ma agsil man foofule ca Makka tamit ñi nga xam ne mooy dundal jàkka jooju nga xam ne moom la aw wala baytin mooy dëkk bu euh, tabax bu bu njëkk bi nga xam ne moom lañ teg ngir di fa borom di fa jaamu borom di mu ne ndax ka nga xam ne moo koy toppatoo di ko cuuraay di ko di ko rafetal di ko taaral di ko balee ko yooyu di ko dundal daal ci wàllu biti bi noonu ndax da ngeen a foog ne kooku kaman amana ñaar ñii ñépp nga xam ne da ngeen a foog ne niru naag ba pare mooy shahidina an fusil kufri ba pare ñoom di def loolu mooy ñoom Talha ak nekkoon ci seenu pare di buukare woo lool suñu worom ne muy da ngeen a jàpp ne di joxe ujjaaj yi daal di leen nàndal te tamit di dundal li nga xam ne mooy jàkka ji di ko toppatoo muy kaaba gi yaakaar ngeen ne ñiy def loolu kaman amana niru nañu ki nga xam ne dafa gëm yàlla di Seydina Ali mi radiyallahu taala anhu ak sahaaba yi wal yawmil axir gëm yàlla gëm di pénc wa jahada ba pare mu jihaad fii sabilillahi ci yoom yoonu yàlla laa yastawuna suñu boroom ne xam nga ne ñooñu yemuñ mukk inda allahi fa boroom di tabaraka wa taala wallahu ta boroom di tabaraka wa taala laa yahdi nekk fi di gindi alqawma nit ñi nga xamante ne nii alzaalimina ay bokkaalekat lañ ay tooñkatu seen boroom lañ nañ bu la borom bi nee defal nga ne defuma man nii laa koy jàppe mu ne la lii farata la nga ne ma nekkul farata ci man ñu wan la preuve yëpp de toute façon kooku moom yéeféer la mu ne moom de façon malgré preuve moom déedéet moom bay jullee ki woor ak ki joxe zakat yooyu du farata moom ñu ne ko déet waaye sëñ bi xanaa xamoo ne alxuraan wax lii mu ne xam naa loolu waaye man jàpp ma ne kooku yéeféer la ci boppam même bu dee ne aji na dem na Makka saa saa même bu dee ne boo lu mu man di def kooku moom de toute façon même sëriñ bi gën a màgg bu ne ko woon àgg ga te loolu sëriñ bi gën màgg mën koo wax loolu waxin kese la naa mooy mooy bu la waxee loolu mooy ne waa jooju moom de toute façon du jullit loolu moom dafa leer nañ loolu la suñu boroom di wax naan fa yàlla moom xam nga ne yemuñu loolu it dañ ciy xame ne mooy dundal jàkka ji kon mooy di baleeki kooku rek loolu du looy di ko rafetal di ko taaral comme panaal loolu du mooy dundal jàkka voilà ndax bu doon loolu gaa yi nii niñ doon def loolu la léegi moom lañ la doon wax ne ki nga xamante ne nii moom day financé di def ci jàkka ji alalam ak yooyu yëpp te du fi jaar tànkam du fi tegu amul benn ngànt waa jii ñëw te dafa fi daraa ko raw fuuf xaaju bokk dara suñu borom ne laa yastawuna xam nga ne ñoo yemuñ borom bi tabaaraka wa taala waaye inda naas yi ba nit ñi moom beneen affaire la ñoom moom kooku sax la ñuy yëkkati jàpp ne waa ji def milliards yeeg yooyu nga xam ne fu jàkka ji soxlaa ci wàllu financement mu def mais du fi ñëw mukk waaye te dara du fi du fi juum ba jaar fi kooku moom taxul ñuy wax mooy kooku waaw waaw bu dee mu moom këram waaye nag loolu manu la yem ki nga xam ne day ñëw même bu dee fifty na manu fee dem demu fi ndax amu ko kon nag affaire baa ngi noonu kon nag ni ñuy dundalee jàkka mooy nekkul ne ay di ko taaral ak yooyu mooy dundal ko ñëw di fa jàng di fa julli si di fa jàng si alquran di fa jàng def ko xalaqaat yi ñuy jàngale duruus yi di di leeral xam-xamu diine ji ak hadis yonent mi alayhi salaatu wasalaam loolu mooy di ko ja loolooy di ko màggal loolooy di ko dundal waaye nekkul rek di ko def panaal loolu baax na di ko rafetal ngir nit ñi man koo man koo fonk xam ne fii néegu boroom di la waaye moom li ko ëpp solo fuuf